fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabu nikaah an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam laa yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatihaa wala bayna almarati wa xaalatiha alimamu abdulgani rahimahullahu taala muy indi hadith numéro trois cent huit bi ñetti téeméer ak juróom ñett mu ne an abi hurayra bii mu ngi koy jële ci seydina abi hurayra radiyallahu anhu annahu qaal neena qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa yujma'u deesu dajale baynal mar'ati diggante ndaw si wa amatiha ak ki nga xamante ne nii mooy bàjjanam voilà walal mara waaye it wala baynal mar'a waaye deesu dajale diggante nit ki jigéen bi wa xaalatiha ak tàntaam mooy loolu dafa xaraam nit koo xam ne dafa tàn dafa takk benn so benn jigéen ba pare takk bàjjanu jigéen boobu dafa xaraam voilà voilà bu takk jigéen boobu ba pare takk tàntaam loolu dafa xaram loolu la ne kenn du ko def voilà kon nag mu ngi noonu am nag am mata am matu mooy bàjjen mooy côté yaay mooy côté baay bi waaw xam nga baay lañ naan baay tëx baay tëx mooy sa frère papa ah waaye bu dee jigéen bi lañ naan bàjjen sa sa sœur papa dañ naan ko bàjjen bu dee côté yaay lañ naan xaala moom lañ naan tànta waaw côté ki nga xam ne manoo takk ndaw si ak côté yaayam moom koo xamante ne la ci moom loolu la ne kenn du leen dajale al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy jàll ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu di hadis trois cent neuf ñetti téeméer ak juróom-ñeent mu ne an Uqbata ibn Aamir radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna haqqa shuruuti an tuufuu bihi mastahlaltum bihi al-furuuj al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Uqba mu ngi jële ci saxaaba buñ naan Uqba ibn Aamir di doomi ku ñuy Aamir radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullah ndawli yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna ahaqqa li jinay yey inna haqqa shurut li gine yey ci charte yi ci condition yi an tuufu bihi ngeen matal ko li gine yey ci charte yi ngeen war a matal war ko respecté mooy maa mooy yi ñoo gine yey mastahlaltum la nga xamante ne ca ngeen jaar daal di ciy dagane bihi ca yoo al ya nga xamante ne nii mooy pëy yi mooy yi jëm ci wàllu mariage yi nga xam ne charte yoo xam ne wutewul ak li nga xam ne mooy sharia kon mu ngi noonale al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu de xadis trois cent dix ñetti téeméer ak fukk mu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an ash-shighar alhamdulillah والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala mu ne an Ibn Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji mooy kan Abdallah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha tere na ani shirar ci façon mariage wi façon ab sëy la al arabu di arab yi dañ ko doon def te xamoon nañu ko léegi nag muy leeral mooy xadis bi ci boppam di leeral moo lan mooy shigaar mu ne wa shigaaru waaw mooy looloo tax comme gisoon nañ ca al muzaabanaat yoo yële nga xam ne dafa leeraloon wax ne muzaabana ba pare wax ne muzaabana mooy nangam ak nangam léegi lii shiraar it noonu la mu ne wa shiraar te li nga xam ne mooy shiraar boobu nga xam ne façon mariage boobu bële façon takk gii nga xam ne l'islam yonent bi saa saam da koo tere nan la doon demee mooy an yuzawwija rajul mooy mooy waa ji ibnatahu day jël doomam jigéen daal di koy may kenn ala an yuzawijahu ko waaja mu may doomam ju jigéen kooku it daal di koy may ibnatahu doomam ju jigéen voilà mooy échange la rek yow dama lay monsieur A ak monsieur B ñoo ne nii monsieur A ne monsieur B may ma sa doom ju jigéen yow ma may la sama doom ji jigéen walay sata du nekk baynahuma seen diggante sadaq mooy can du fa am ñu ne ah garaawul ah, bi ci gaal di <laughs> wàccul gaal di quoi voilà loolu mooy siraar loolu da ko xaraamal yonent bi alayhi salaam daf koo tere léegi nag muy wax ci xadiis bi nga xamante ne moo ci tegoom al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy xadiis bi nga xamante ne ñetti téeméer ak fukk mu ne an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna sallallahu alayhi wa sallam nahaa an nikaahi al-mut'ati yawma Xaybar wa an luhuumi al-humuri al-ahliyya kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne an Ali mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Ali ibn Abi Taalib di Seydina Ali di doomi Abi Taalib radiyallahu anhuma ah radiyallahu anhu bokk anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naha terenata aayana an nikahil muta fii boo seetloo da e, gis nga mooy yonent bi saa saam dañuy lim façon e, e, yi nga xam ne dañ koo xaraamal ci wàllu sëy voilà mooy mu ne naha tere na an nikahil muta ci mariage bi nga xam ne mooy mariage muta mooy yoo xam ne muta ci mat ci ñuy bànnee xoolu jóge loo xam ne c'est temporaire moom lañ naan le mariage temporaire nga xamante ne nii mooy lan mooy ne yow da ngay ndaw si da ngeen di kii waa mariage boo xam ne CDI la CDD la voilà contrat a <laughs> durée déterminée voilà yow da ngaa ñëw fii ne bon entre may nekk fii nga gis benn soxna waxtaan ak moom ngeen d'accord ngeen ne bon da ngeen di nekk sëy voilà mais nag mooy durée su séjour bi kese la liñ fiy nekk pour ñetti weer kon ñetti weer yooyu ci ngeen di sëy après c'est fini ngay jeex façon loolu loolu mooy mu tax voilà mu ne loolu nag yeneen tubaab kañ yawma xaybar bésub xaybar bu nee yawma xaybar nag bésub xaybar xaybar mooy dëkk boobu nekk ca kaw Medina te gisoon nañ ko fan yi yëpp loolu mooy li nga xamante ne nii bu nee bésub xaybar mooy xareb xaybar voilà keroog bi xareb xaybar jeexee noonee ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xare ba ca la tere woon li nga xamante ne nii mooy muta ci la ko tere woon lool kese mu ne wa an luh wa an luhumil humur waaye tere li nga xamee mooy ndawal mbaam yi al ahliya mooy mbaam sëf yi muy mbaamu kër yi muy laan di mbaam yi ñu xam léegi nag baa mbaam xuude mbaam kër yi laan voilà boroom nopp yu guddee loolu la yooyu ndawalam yonent alayhi salaatu wassalaam dafa tere koo xamante ni ñi daf koy lekk voilà kon nag muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis trois cent douze mu ne nag an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wala tunkahul bikru hatta tusta'zan qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa idna qaala sallallahu alayhi wa sallam an taskut kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu naan Abi Hurayra mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra mu ne ndawul Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam neena laa anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa tunkahu deesu deeg deetu du ñu maye al ayyimu al ayyimu mooy ki nga xam ne ab jeeg la koo xam ne euh, mas naa sëy hatta tusta mar lu dul ñu laaj ko ndigalam voilà ku mas a ba pare ab jeeg kenn du ñëw rek tëb ko maye noonu te laajoo ko ndigalam wala tunkahu ta deesut maye al bikru ndaw si nga xam ne masula sëy jànq la hatta tustazan lu dul ñu laaj ko ndigalam mooy ñu kee dañ koy dañ koy laaj xalaatam tusta mar mooy dañ koy laaj est-ce d'accord na ci déet voilà ndax moom pare na ngir sëy bi dina ci d'accord am déet loolu mooy jeeg bi waaye wala tunkaxu dee sut maye al bikru ki nga xamante ne nii jànq la hatta tustazan moo ñu yëgal ko ko il faut mu yëg ko voilà léegi nag qaalu léegi nag ñu ne waa yonent mi alayhi salaatu salaam ya rasuulallah ya ba laaj ko ba mu yëg ko bon ba xam ne bon luy wane la daal affaire bi bañu ko voilà qaalu ñu ne ko ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa kayfa ibnuha waa waa waa bikru bi nga xam ne moom mooy da masul ab janq la xam ko ñoom dañu doon bari kersa <laughs> en général léegi mooy noonu lañ meloon dañ doon bari kersa jamono mais léegi <laughs> yow léegi nag moo tax ñoom ñu laaj laaj bi bu doon tay kenn du laaj laaj bi <laughs> wal iyaadu billah wa kayfa idnuha waa yonent waaye saasaam lan la ñuy xamee ne moom moom moom mooy ak yëgaleen ko ne mbir mi moom bon yëg ne mbir mi ko ne niru na daal yu mel ne d'accord na ci mbir moomale xaal mu ne an taskut mooy bu noppee daal ñu xam ne kon mbir mi ah, ah, ah, naqariwu ko te nekk na loo xam ne daal mooy war na ko gërëm na ko kon al imaam di wax ci xadiis trois cent treize mooy xadiis bi nga xamante ne nii mooy ñetti téeméer ak juróom ñett mu ne an aishata radiyallahu taala anha annaha qalat jaat imraatu rifaata alquradiyi radiyallahu anhuma ila annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qalat kuntu inda rifaata alquradiyi fatallaqani fabatta talaaqi fatazawwajtu ba'dahu abdarrahmaan ibn az-zubayr wa innama ma'ahu mithlu hudbati ath-thawb fatabassama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqala aturidiina an tarji'i ila rifaa'ihi laa hatta taduuqi 'usaylatahu wa yaduuqa 'usaylataki qaalat wa abu bakrin radiyallahu anhu 'indahu wa xaalid ibnu sa'iid bil baabi radiyallahu anhu yantadiru an yu'zana lahu fanaadaa yaa Abaa Bakr alaa tasma' haadihi tajharu bihi inda rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon alimaamu Abdul Ghani ibn Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax ci xadis bii nga xamante ne nii moo ci tegu mu ne Aysata mu ngi koy jëlee ci sayyidatuna aishata radi allahu taala anha wa ardaha annaha qaalat neena jaat imraatu rifaa dafa ñëw soxnaay ki nga xam ne mooy rifaa waaw alquradi ko joowoon ci waa banu qurayda moo dax ñu naan ko ay quradi ilaa soxnaam sa woon dafa ñëw ila nabi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee fa qaalat mu ne ko kuntu inda rifaa ne ko ah yonent mi alayhi salaatu salaam man kat damaa ne woon fa rifaa mooy rifaa moo ma doon denc voilà man rifaa moo ma doon denc fa tallaqani léegi nag mu daal di may fase fa batta talaaqi mooy mu defal ma mu ta fase ma fase boo xam ne amulu payli voilà amulu delloo amu ci voilà mooy delloowaat moom mooy moom moom manu cee nekk noon léegi nag fa tazawwajtu ba'dahu ginnaaw gi nag mooy daal di daal di euh, euh, denc ma daal di sëyi ginnaawam euh, mari ak ki nga xam ne ginnaawam Abdurrahman ki nga xamante ne nii mooy Abdurrahman ibn az-Zubayr di Abdurrahman di doomi az-Zubayr finalement moom daal la mujj sëyal léegi nag waaye nag wa innama maahu waaye nag suuf Eh, Ibn Zubayr moom ah mu ngi ah mu ngeen moom daal mislu lu mel ni hutbatu bu mooy catu eh, eh, yére bi nga xam ne kenn ñawu ko bu ñaw ab yére bàyyi ba benn cat ñu bàyyi ko noonu nam mel daal mooy wane daal ne moom daal mooy ëpp cëram voilà mooy pëyam daal dafa dafa dafa mooy du mooy daal du taxaw daal du kii daal voilà day mel ni dafa woyof lool ba mel ni catu catu yére léegi nag bi mu waxee lool moom la naan hutbatu sawb léegi nag bi mu waxee loolu ah <laughs> ndaw si wax loolu <laughs> léegi eh, fa tabassama léegi nag mu daldi eh, eh, muuñ <laughs> rasulullah yonent ba ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama daldi daldi muuñ nag léegi nag <laughs> fa qaala mu ne ko aturi diina ndax da bëgg yow eh, ndax da ngaa bëgg yow soxna si antar yi nga dellu ah yow daal da ngaa ni ma seetloo da bëgg a dellu ilaa rifaa daal da bëgg sëywaat ak rifaa parce que mooy kon façon euh, fase gi nga ko fase woon mooy de toute façon mooy euh, soit iddaam nga ba mu wa jotee mu war koo mën a jëlaat tay dëgg jëlaatu ko da koo bàyyi ba ko defee affaire ba jeex walla buy loo xam ne il faut bala koo mën a dencaat am ku ko denc ba pare voilà loolu la léegi nag comme que lii am na ba mu bëgg mel ni ku bëgg a delluwaat ci kële mu ne ko ah waa léegi yow bëgg ah voilà mooy ñett yoo xam ne ndax batta mooy yu mel noonu nit ki ñetti yoon xam ne de toute yow bala ko dencaat il faut am ku ko denc voilà kon loolu lay wax léegi nag bi nga xamante ne ni am na mu ne ko ah mbaa yow da ngaa bëgg a delluwaat ca rifaa mu ne ko nag laa déedéet loolu du mën a ne de xattaa lurut tazuqi nga mos Usaylata li nga xam ne mooy aslemam voilà mooy aslemam wa yazuqa ta mu mos Usaylatik mooy sa sa borom kër gii nga décrire nii wax ne nii melal nii muy Abdurrahman ibn Zubayr nii manoo delluwaat ca sa soxna sa sa jëkkër jëwoon loolu mooy ngeen ngeen sëy direct voilà ba kii am ci kii bànneex kii am ci moom bànneex loolu lay wax noonu le léegi nag qaalat nee na nag sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne wa Abu Bakr inda mu ne mu ne ndaw si bi mu ñëwee di wax ak Yonent bi saa saam di ko laaj li mu ne ko sama baay mu ne Abu Bakr di sama baay <laughs> mu nga fa woon mu ngi woon Yonent bi saa saam toog <laughs> xam moom daa <laughs> moom kersa gi daa rëy mu toog rek léegi waaye nag wa Xaalid ibn Saïd am benn saxaaba boo xam ne Xaalid la tuddoon di doomi Saïd ah ibn al-As la <laughs> voilà moom bokk ñoom Seydina Usmaan la woon radiyallahu anhum léegi moom bu nga woon ca buntu ba mu nga woon ca buntu ba voilà bil baa bi mu nga woon ca buntu ba yantaziru mooy di xaar parce que comme ndaw si mooy yonent bay saa saam boo ñëwee te kër la nekk da ngay xaar wala sax buñ la ngay xaar voilà am na ku fi jota ne moom xaar di xaar yantaziru di xaar an yu dana lahu ñu jox ko ndigal muy xaar ñu jox ko ndigal ngir mu mën a dugg loolu la doon xaar moom Xaalid ibn Sa'id waaye fan na li ndaw si wax yonent bay saa saam ba yonent bay saa saam tontu ko moom xam na ne <laughs> Xaalid ibn Sa'id xam na ne Seydina Abu Bakar ci biir radiyallahu anhu mu ne ko fa naada mu wax ca kaw ne yaa Abu Bakar ñi yow Abu Bakar ne ko yow Abu Bakar ah ala ah, tasma mais xanaa déggoo haaji yi ndaw si li mu lii muy wax fii maa maa li nga xam ne xanaa déggoo maa li nga xam ne ah tajharu bihi moom moom moom moom moom moom lay siiwal nii di ko wax ci kaw ah, inda nabi inda rasulillah fi ndawal yàlla li muy mu ñëw fii di ko wax nii mooy wax yow kii ndaw si waaye am na kersa waaye mooy daal yoo xam ne bu <laughs> nit ki bu jàppee noonu lañ koy gën a leere na ah foog na mu leer ta tamit ñëwul jaar ci digg bi voilà da gis nga ni ko waxee ne moom mislu hutbati as-sawb voilà léegi <laughs> loolu la Seydina Xaalid <laughs> radiyallahu anhu ibn Sa'id ibn al-As daal di wax kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ca rek ci hadis numéro trois cent quatorze ñetti téeméer ak juróom-ñeent mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala min as-sunnati idha tazawwaja al-bikru ala as-sayyibi aqaama 'indaha sab'an wa qasam wa idha tazawwaja as-sayyiba ala al-bikri aqaama 'indaha thalatha summa qasam qaalu qaala abu qilaaba qaala abu qilaaba rahimahullah law shi'tu la qultu inna anasan radiyallahu anhu rafa'ahu ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kon al-imaam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala mu ne an Anas hadis bi mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibni di doomi Malik imam di doomi Malik radiyallahu anhu annahu qaala neena mina sunnati bokk na ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tëraliinam ak doxalin idaa tazawwaja nit ki bu dee dafa denc ah albikra koo xamante ne jànq la ala tayyibi fekk daa amoon koo xam ne mu amoon na soxna ba pare ab jeeg la kooku mooy ku am soxna ba nga consommé mariage bi ngeen sëy lool mooy def na waa ji jeeg la léegi Eh, bu dee da ngaa tax day nit ki dafa denc koo xamante ne nag ab jànq la fekk moom am na koo xam ne soxna ju fa jiitu ba pare aqaama nu muy def day des day nekk indaha fa moom mooy bés bu mu sëy see day nekk ak moom sabaan juróom-ñaari fan voilà waqasam après nag mu commencé daal di def. Euh, euh, tàqali daal di euh, départager séddale li nga xam ne mooy ayu ku nekk ndax dañoo war a ayantoo après waaye wa ida tazawwaja bokk na ci sunna te mooy doxalin te mooy sunna yonent bi alayhi salaatu salaam wa ida bu dee nag dafa denc as-sayyiba alal bikri fekk koo xamante ne nii mooy moom jànq la voilà moom jànq la mu denc koo xamante ne nii moom moom ku ma soona sëyi ba pare la voilà ku ma soona sëyi am jeeg la la la la denc dafa am seet bu bees koo xam ne masula sëy après mu denc koo xam ne moom mastaa sëy koo xam ne sayib la mu ne kooku ci kaw koo xam ne jànq la aqaama day daxaw day nekk indahu fa moo fa indaha fa ndaw soo sale di jànq di euh, jeeg boobale salaasa ñett summa ñetti fan summa ginnaawi qasama mu daal di seet dóora séddale ay gi qaala abu qilaaba saydna abu qilaaba mi nettali mbir mi jële ko ci saydna anas taalibe la woon ci saydna anas rahimahullahu taala mu ne mu ne wa mu wax ne law shi'tu bu ma sooboon de la qultu man abu qilaaba dinaa wax inna anasa ni sama sëriñ ba de di sayyidina anas radiyallahu anhu mi ñu jàngal lii ci yonente mi alayhi salaam rafa'ahu yëkkati na ko bu ñu bu ma sooboon ma ne yëkkati na ko mooy wax ji ah yëkkati na ko ba ila nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi ci tegu muy trois cent quinze muy ñetti téeméer ak juróom juróom ah, ñetti téeméer ak fukk ak juróom voilà mu ne an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadahum idha arada an yatiya ahlahu qaala bismillah allahumma jannibna ash-shaytaan wa jannibi ash-shaytaana maa razaqtanaa fa innahu in yuqaddar baynahuma waladun fi dhalik lam yudarrahu shaytaanu abada kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci hadis bii nii mu naan ibni Abbas mu ngi koy jële ci doomi Abbas di doomi Abbas di mooy kan mooy Abdallah ibni Abbas radiyallahu anhuma mu ne eh, eh, annahu qaala nee na qaala rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam law anna ahadahum bu doon ne ci ñoom mooy nit ñi ida araada jullit ñi ida araada bu nammee ay yatiya daal di dikkal ahlahu ñoñam mooy joteeg moom qaalat wax na ne bismillah ba muy tàmbale mu bismillah laata muy tàmbale ah allahumma e suñu borom na shaytaan yal na nga ñu daqal yal na nga ñu soril ash-shaytaana shaytaane di iblis ki mbokkam wa jannibi shaytaana te yal na nga soril shaytaane maa li nga xam ne razaqtana moom nga ñu wërsëgal moom nga ñuy wërsëgal ci doom ak yooyu yal na ko yal na nga ñu ko soril moom shaytaane fa innahu ko na xam ne wa ah, yu yuqaddar bu dee ne dogal nañu baynahuma walad dogal nañ seen diggante li nga xamante ne mooy doom fii zalika ci loolee lam yadurruhu du ko lor de ah, ash-shaytaanu shaytaani du ko lor abada ba faw léegi al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala indi fii hadith bi nga xam ne mooy dernier hadith mooy dernier hadith ci eh, li nga xamante ne mooy ci kitaabu nikah bi mu ko indee Eh, léegi mooy hadith yi mu ci indi après dina indi loo xam ne dina ko tudde baabu waaye gi nag waaye balaa muy tudd baabu boobu bii mooy mujj muy trois cent seize di hadith bi nga xamante ne nii mooy ñetti téeméer ak fukk ak eh, juróom benn mu ne an Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyakum wad-dukhul ala an-nisaa fa qaala rajulun min al-ansaari radiyallahu anhum ya rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam afara'ayta al-hamu qaala sallallahu alayhi wa sallam alhamu al-mawt wa limuslimin rahimahullah an abi ttaahiri an ibni wahbin rahmatullahi alayhima annahu qaala sami'tu al-laytha yaquulu alhamu axu az-zawj wa ma ashbahahu min aqaribi az-zawj ibni al-ammi wa nahwihi kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy wax kon ci hadiis bi mu ne an Uqba mu ngi jële ci sahaaba biñ naan Uqba ibni Aamir di doomi Aamir radiyallahu anhu anna rasuulallah kene ndawal Yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne iyyaakum maa ngi leen di aaya di leen tere wadduxuula di leen mooy tandakaloo di dugg ak di dugg ala nisaa ci jigéen ñi nga xam ne lawuñ leen daganuñ leen fa qaal mooy a yéen du seen koc armal ta duy mel noonu voilà léegi léegi nag fa qaala léegi nag mo ne <laughs> fa qaala rajulun min al ansar am benn waay da <laughs> ci waa lansaari radiyallahu anhum ci waa ahlul madina ne ya rasulallah mais dawal yàlla bi sallallahu alayhi wasallam mais afarayta alxamu mais seetal rek xoolal kii bu dee alxamu rek ah léegi alxamu kii dina ko leeral mooy moo ki nga xam ne frère u jëkkër ji la voilà frère jëkkër ji wala yu mel noonu voilà xaal yonentu Yàlla saa ba fi ne mu ne ko ndax kooku kon ndax kooku mën naa wéetit jëkkëru non jabaru rakkam wala jabaru magam ak yooyu mu ne kooku ay xamu mu ne xaal yonentu Yàlla saa nag alxamu <laughs> loolu nag almawtu mooy dee voilà boobu boo gën a garaw voilà moom moom mooy la muy indi moom dee lay indi moom moo yées moom voilà mu ngi la mu ne wali muslim al imam Abdul Ghani rahimahullah mu ne wali muslim ñeel na muslim al imam muslim ba mu solool yi an Abi Tahir yi jële ko ci sëri eh, ci yoonu Abu Tahir an ibni Wahb an ibni Wahb mu jële ko ci Abdullah ibni Wahb rahmatullahi alayhima annahu qaala moom dane sami'tu Laysa al imaam Ibn Wahb ba mu ko jëlee muy taal imaam Maalik bu siiw boobu dañ ne sami'tu dégg naa al-Laysa mu al-Laysa ibn Sa'd xaritu imaam Maalik la woon it rahimahullahu anhuma al-Misri yaqulu mu ne man dégg naa ko mu naan alxamu gis nga baat bi baat boobu nekk ci hadis bi di wax alxamu mooy axu zawji mooy frère jëkkëru ndaw si voilà jëkkëru ndaw si frère am moo xam grand frère magam wala rakkam voilà wa ma ashbahahu ak li ñu moom min al-aqaaribi ci li nga xam ne mooy jege ñaale min aqaribi zawji ci jege naa jege ñaale euh, boroom kër gi mooy jëkkër ji comme min al bi aqaribi zawji comme ibnil ammi ah doomi bàyyi tex voilà comme doomu bàyyi texu kan jëkkër gi